a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani ala xayri xalqillahi ajma'iin nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaquulu al-haafidu al-imaamu shaykhul islaam wa hujjatul islaam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi fi kitabihi Riyadu s-Salihin min kalami sayyidi l-mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati wa azka t-taslim fi bab fi l-bab ath-thani bab at-tawba kon ñu ñëwaat fi nga xam ne moom lañ ñemoon ci hadiisu Seydina wa Mawlana Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu bu gudd bi nga xam ne moom lañ nekkoon jotaay yi yëpp ah na ko ah, <laughs> <laughs> ah kon mu ne <coughs> waxoon nañu fi nga xam ne rek ci la bushra gi dikke muy mbégte gi la bonne nouvelle que borom bi daal di nangu li nga xam ne mooy ak tuubam waaw ba ni nga xam ne ca la waaja yéeg ñaw mu yéeg coono. jamanu Sal'a la montagne de Sal'a bi nekk Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam yëgal ko ca baat bu kawe ke ni ko bégal mu dugg mu jóg jël ka nga xam ne moo ñëw doo waajoo jële ba mu ñëwee mu daal di jël ñaari yéreem ya làmbaayu kawam ak làmbaayu suufam daal di koy jox daal di luyeg yeneen yére yoo xam ne moom la sol utali yonent bi alayhi salaatu wa salaam sa jàkka ja léegi ñëwoon na foofale ba mu ne ba noonu laa def nit ñi ku dajeeg ah naan ma waay waay waay tagga tatagal nañ la yaa yaa yaa yaa yaa Kaaba waaw li tuhimka li tuhimka tawbatullahi alayk yal na woyof ci yow ah, te woyof na waaw li nga xam ne mooy delloog yàlla gim la delloo nangul la sa tuub nee na ma laa def hatta daxaltul masjida fii la ñëwoon ba ni may duggee ci mosquée bi di jàkkaay rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne fa idaa ba ma duggee fa idaa rasuulullahi maa ngi gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam jaalisun mu ngi toog xawlahu naas nit ñi daal di koy wër nee na fa qaama Talha ibn Ubaydillah yuharwilu hatta saafahani nee na ña fa toogoon wër ko Seydina Talha ibn Ubaydillah ah muy Talhatul xayr talxam yiiw mi ah ah Seydina Talha bokk ci ahadul mubashirina bil janna bokk ci ñenn ñi nga xam ne moom la ñu bégloo moom la borom yonent bari sax sax bégal aljanna bokk ci saxaaba yi dina màgg Seydina Talha ibn Ubaydillah keroog tuddoon na bi ñuy wax ak ak Zubayr ibn al-Awwam hadithatu Jamal ah Seydina Talha radiyallahu taala anhu moom moo jóg yu hër bi mu ngay daw hatta saafaxani utsima ba li nga xam ne loolu lay doqoog man nuyoo man waaw akolaat ma tata tata dal ma ndax kontaan ci li nga xam ne moom moo moo moo am nii waaw wa hanna'ani musaafoon tey man daal di may dalal biyee ba ma waaw dalal ma ndokkeel ma ci li nga xam ne mooy tuub gi wallahi Seydina Kaabu ne maa ngi waat ci yàlla ne maa qaama rajulun min al muhaajiriin ghayru amul kenn ah ci muhaajiruuna yi ah yoo xamante ne nii daal dinay ku dut moom moom kese moo jóg accueillir ma noonu mu ne fa kaana Kaabu moo tax doom ji nettali ne ah moo tax sama baay Kaab la yansaha li Salha moo tax moom doonul woon fàtte jëf ju rafet joo jële ngir Talha ibn Ubaydillah li defoon noonu masu ko woon a fàtte mukk waaw qaala Kaab mu ne Seydina Kaab nee na fa lamma sallamtu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne bi nga xam ne ci laa nuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw ne ko assalaamu alayka ya rasuulallah wala lu mel noonu bi ma ko nuyuwee qaala mu ne wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur xar kanam gaa ngi leer ndax kontaan gi nga xam ne moom la kontaan ci lii nga xam ne moo ñu moom la borom bi àtte ci ñun muy nangu suñu tuub nee na mu teg ne ma abshir bi xayri yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk waaw mu ne ko abshir yow bëggal yaa Ka'b ibn Malik bi xayri yow ci bés bi gën boo xam ne marra alayka romb na ci yow mundu kera depuis waladatka la la jur ummuka sa ndey mooy ginnaaw ginnaaw bi nga duggee ci l'islam ndax loolu c'est connu moo tax jarul a wax waaw loolu fa qultu nee na man Ka'b man yonent bi alayhi salaam am min indika ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam am min indillah ta'ala damay laaj sama tuub gii ñu ma wax ci yow la jóge wala ci yàlla la jóge yonent bi alayhi salaam ne ko laa bal min indillah azza wa jalla jógewul ci man de waaye mu ngi jóge ci yàlla mi nga xam ne moo moo màgg moo tedd te moo màgg waaw mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha surra istanaara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu dhalika minhu mu ne ka yonent bi saa saam dafa newoon koo xam ne ida surra bu amee lu ko bégloo bu amee xabaar bu neex loo xam ne da koo bégloo ah istanaara wajhu xar kanam gi day leer nañ waaw hatta ka anna wajhahu ba mel ni li nga xamante ne ni mooy xar kanamam day mujj mel ni qit'ata qamar dog weer woo xam ne weeru fukki fan ak juróom weeru fukki fan ak juróom waaw day mel ni loolu le waaw loolu lay mel noonu lay mel waaw noonee lay mel ndax leer waaw moo raw leer moo raw biddiw moo raw weer wu mag mu ne wa kunna te ñun saxaaba yi radiyallahu anhu na'rifu dhalika minhu dañ doon xàmmee loolu xamoon nañ lool ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma jalastu bayna yadayhi li nga xam ne nag ci laa ñëw ba toog li nga xamante ne mooy ci kanamam diggante ñaari loxo bi mooy ci kanamam noonu la ko arab di waxee waaw léegi mu ne ma bi ma defee loolu ma ne qultu ma ne ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati an anxali'a min mali sadaqatan ila allahi wa ila rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ne bokk na ci liy màndargaay sama tuub ak ni may ni may feddalee sama tuub mooy an an xalia yow ndawal yàlla li bokk na ci sama tuub li koy gën matal di ko mottale an an xalia ma summeeku ba set min maali génn ci sama alal sadaqatan def ko sarax ilallahi ngir yàlla ca yàlla wa ila rasulihi ak ca ndawam jël lépp teg ko ci sa loxo ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam sama alal yépp sama tool yeeg yooyu yépp ma joxe ko moo tax bi muy wax ne ci yére yi ne man aw lu dul lool mooy ci li ñuy sol amul woon alal lu dul ci yére lu dul loolu waaye amoon nay tool yooyu yële nag la ne pare naa ngir sama alal yooyu yépp ma joxe ko ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam nee na bi ma waxee lool fa qaala rasuulullah nee na dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma amsik alayka ba'da maalik fa huwa xayrun lak te lenn ci sa alal loolu moo gën ci yow bul saraxee bul génn ci sa alal ji yépp waaye jë joxe lenn saraxe lenn te téye lenn loolu moo gën ci yow téye lenn ci sa alal moo gën ci yow fa qultu ma ne inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar lii mooy wane ne kon alal jam doon wax njëkk a wax ci yéreem yi mooy li muy sol alal ji nag suuf la moo tax mu ne kon nag fa qultu ma ne inni man amsiku damay téye sahmi sama paar sama wàll bi ma amoon alladhi bi Khaybar ba nga xam ne bañ ubbee Khaybar la ma fa amoon man ci wàllu suuf dama koy téye waaw wa qultu man ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala innama anjaani bisidq man yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba léegi inna allaha boroom bi nga xam ne ta'ala kawe na de innama li am ba des mooy anjaani daf maa sauvé bisidqi jaare ko ci dëggu dëggu gi ma dëggoo tax suñu boroom sauvé ma waaw waaw wa inna min tawbati te bokk na ci sama tuub ba léegi allah uhaddisa may jël engagement te ne dootuma nettaleeti te dootuma wax illaa sidqa lépp lu génn ci sama làmmiñ du nekk lu dëgg man Ka'b ibn Maalik maa baqiitu fekk maa ngi des borom beeg may may ak dund engagement la beneen bu ma jël di gën a feddali sama tuub sama dellu ci borom bi tabaaraka wa taala Seydina Ka'b nag mu waxee lool mu ne moo taxit mu. fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimin xaw ma kenn waaw ci way ngëm yàlla yi ci way wommatu yi ablaahu llahu taala borom bi daal dina koy xéewale waaw fi sidq al hadith ci dëggu di nettali nga xam ne lépp lu mu wax mu nekk dëgg mundu depuis zakartu zalika bi ma tuddee loolu li rasulillah ngir ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ahsana lu gën a rafet mimma ablani mimma ablani allahu taala ci li nga xam ne moom la ma borom bi tabaraka wa taala daal di xéewale ci ay xéewal yu ma delal te dara taxul lu dul dëggu ak la ma jëloon ne dootuma wax lu dul dëgg waaw waaw voilà mu ne wallahi ma ta'ammadtu tabbatun mundu qultu zalik wat naa ci yàlla ne tayuma di wax lu dul dëgg bu bu ndaw mooy liñ naan ah gu ndaw gu sew lu mel noonu sax fexew ma di ko def tayuma di ko def lépp di ma wax yonent bi alayhi salaatu salaam lii ila yawmi hada ba sama bés bii ma leen di nettali nettali bii man Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu ne wa inni taman la arju am naa yaakaar ca sama borom an yahfazin an yahfazani allahu taala fi ma baqi te nag li des ci sama dund maa ngi am yaakaar njortu gu rafet ci sama borom mu aar ma comme ni ma aare woon ba léegi ma suma wax sax nar wu ndaw ma continuer mu aar ma ci loolu ma continuer ba li nga xam ne loolu laay sangoo suuf man Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah qala sayyidina Ka'b radiyallahu anhu waaw fa anzala allahu taala nee na borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut daal di wàcc ay aay ci suuratu tawba mooy bi muy wax naan ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne fa anzala allahu taala laqad taaba allahu ala an-nabiyyi wal muhaajiriina wal ansaari allaziina ittaba'uuhu fii saa'atil 'usra hatta balagh mu jàng laayo yooyu yëpp ba li nga xam ne ci lay jotee innahu bihim bihim ra'ufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat hatta balagh ittaqu llaha wa kunu ma'a as-sadiqin waaw Seydina Kaab ne borom bi wàcce laaya ya nga xam ne moo nekk ca suuratu tawba suñu borom tabaaraka wa taala mu ne laqad taaba Allah mu ne laqad taaba Allahu ala an-nabiyyi wal muhaajiriina wal ansaari allaziina ittaba'uuhu fii saa'ati al-usra mu ne laqad dëgg-dëgg taaba delloona waaw allahu borom bi tabaaraka wa taala ala nabi mooy ciy delloo saa su ne ci boppam moom borom bi yonentam wal muhaajiriina ak ñi nga xam ne ñooy way ngëm way way way gàddaay wal ansaar ak ñi nga xam ne ñoo leen dimbali woon ci tëdëkkoon na madinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam alladiina ñi nga xam ne ittaba'uuhu ñoo ko toppoon moom yonent boobale sallallahu alayhi wa sallam fii saa'atil usra te jamono ju metti ja muy ghazwatu Tabuk muy voilà min baadi ginnaaw gi nga xam ne maakaana tuutee kon yaziigu quluubu fariqin minhum mu jeng xolu ñenn ci ñoom waaw ndax dam tere woon waaw nekkuloon jamono ju sawar ngir nit ñi génn waaye summa taaba alayhim borom bee leen delloo ci bañ mën a ànd ak moom innahu dëgg-dëgg moom borom bi bihim raufur rahim moo ñeewante ci ñoom te moo bari yërmande ci ñoom mu ne wa ala salaasati allaziina xullifu hattaa izaa daaqat alayhim al-ardu bimaa rahubat mu ne wa ala salaasa borom bi moo delloo ci ñett ña nga xamante ne nii xullifu waaw xullifu mooy defuñ ne naafiq yi def waaw naafiq yi ñëwoon doon uti ngànn deful ni ñoom waaw. nga xam ne yonent fay saasaam ba ne leen bàyyi leen yéen dem leen ba borom bi tege leen ne ba borom bi di àtte ci yéen ñooñu la naan xullifu comme ni ko Seydina Kamb di nettalee waaye waxul ne ñi nga xam ne demuñu woon tabu déedéet loolu leeroon na bu yàgg waaw kon xullifu hatta ida daqat nga xam dañ leen a park bañ a waxateeg ñoom bañ a jëflanteeg ñoom ba ni muy xate alayhim ci ñoom al ardu suuf si bima rahubat malgré li muy yaatu bu xat ci ñoom wa daqat alayhim anfusuhum mu daal di xat ci ñoom seen bopp waaw ñoom ñett ñoo ñële muraara hilaal Ka'b ibn Malik radiyallahu anhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi ñu am ñu am yaqin du ñu njortu de ñu am certitude lu leer que ne amul rëcc min allahi ci borom bi tabaraka wa taala amul fooy daw di làqu illaa ilayhi lu dul dellu ci borom bi tabaraka wa taala summa ginnaaw gi taaba alayhim daal di leen nangul seen tuub daal di leen delloo si li yatuubu delloo leen ngir ñu tuub mu nangu ko dëgg-dëgg waroon bi tabaaraka wa ta'aala huwa at-tawwaabu rahiim mooy aji kii nangu tuub di delloo ci jaamam yi ka mooy ko ci yërmande gu yaatu gi waaw non mu ne yaa ayyuhal laziina aamanuu ittaqullaaha wa kuunuu ma'as saadiqiin mu ne yaa ayyuhal laziina aamanuu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal waaw ittaqullah yokku leen di ragal seen borom de ah ragal leen seen borom wa kunu ta dee leen bokk saa su ne ma as di ànd ak ñu dëggu mooy ñii li leen sëga comme ni ko Ka'b ibn Maalik wax yonente bi alei sat salam moo dëggu moo tax suñu borom jeexale bi muy wax seeni mbir ne kon yéen ñi gëm yàlla ba àddina bi tukki aa kon def leen lii de ittaqullah yokku leen di ragal borom bi ba buñ diglee tée amu ngeen benn ngànt buy farata ngeen jub def waaw te ragal la leen ca dara fekk ci sànjum borom bi wa kunu ma'a as-sadiqin te na ngeen bokk nekk ànd ak ñi nga xamante ne ñooy way dëggal ñi way dëggu ñi waaw waaw kon nag loolu la wax mu ne ba lii mu ne qaala Kaabun doomu Seydina Kaab di ah Abdallah mu ne qaala wax na Kaabun Seydina Kaab radiyallahu anhu mu ne wallahi waat ñaa ci yàlla maa an'ama allahu alayya min ni'matin qattu ba'd iz hadaani allahu li islam a'zama fi nafsi min sidqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an laa akuuna kadhabtuhu fa ahlika kamaa halaka alladhiina kadhabu mu ne wallahi maa ngi waat ci yàlla maa an'ama allahu alayya borom bi xéewalul ci man man kaanu min ni'matin ci xéewal qattu ba'da iz hadaani ginnaaw ba ma gindee lil islaami ci l'islam bu ma nekk jullit aqabalu gën a màgg fii nafsi ci sama bopp min sidqi ci dëggu gi ma dëggu ak rasulullahi na bi ma dëggul dëggu ci kanamu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allah akuna ma bañoon a nekk é kadabtuhu ah le fait que ma ma nekk koo xam ne waxuma ko woon li nga xam ne ab nar comme fa ahlika ndax bu ma defal loolu rek ay bu ma ko waxoon lu dul noonu kon dafa ahlika kon wonte kon dinaa alku kamaa kenn ñi nga xamante ne halaka la alko alladina ñi nga xam ne kadabu ñoo nar ci naafiq yi ñëwoon quatre-vingt et quelques yooyu la mu ne inna allaha taala qaala borom bi tabaaraka wa ma wax na ñi nga xam ne ñoo doon nar ci naafiq anzala ba mu wàccee al wahyu wahyu bi sharra ma qaala li ahad waaw li gis li borom bi wax ay nit waaw moom la wax gaayoo nan la ko waxe Seydina Kambu mu ne fa fa qaala Allahu taala borom bi tabaaraka wa taala màgg na kawe na ne sayahlifuuna billahi lakum idha inqalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'waahum jahannamu jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun yahlifuuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allaha laa yardaa anil qawmil faasiqiin muy suuratu Tawba ba léegi laaya quatre-vingt-quinze ak quatre-vingt-seize mu ne lii la leen borom bi wax nee na sa yaxlifuuna billahi lakum borom bi wàcce laayeg alfaadiha saar bi mooy bi nga xam ne moo xawi suturaay naa féq yu yées yi ta bon waaw mu ne sa yaxlifuuna waat nañ ne dinañu waat billahi yàlla nag naa day mën a waat lakum ñeel leen yéen wéy yow yonent la sa sa ak wéy ngëm yàlla yi radiyallahu anhu idan qalabtum ba ngeen delloo jóge sabu innahum ilayhim ci ñoom la lañ li turidu anhum di ut ay ngant yu foo di ngir lan ngeen du leen bañ leen a ci li nga xam ne mooy ñàkk ñëw gi ñàkk ñëw suñu borom ne fa aridu anhum du mooyu leen innahum ndax ñoom ñiy rijsun ay salte lañ waaw ay takk-takk lañ ay ñu tilima biir lañ wa ma'waahum te nag seen dëkk seen seen gis nga buñ faatoo nii wa ma'waahum seen mujj seen kër ëllëg jahannam mooy safaraw jahannam jazaa'an mooy pay bi ma kaanu yaksibun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon fàggu ci caay-caay mu ne yaxlifuuna lakum li tardaw anhum dinañ la ñëw di leen waatal ngir ngeen gërëm leen comme niñ ñëwee waatal yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi fa in tardaw anhum boo leen gërëmee yéen bu ngeen leen gërëmee yéen ñooy gëm yàlla yi fa inna allah yëg leen ne borom bi tabaraka wa taala la yarda anil qawmil fasiqin borom bi nekk fi di gërëm ay nit ñoo xam ne ay kàccoor lañ comme naafiq waaw moo tax yeneen tubaab yi sax sax da leen a jàppal li ñu li ñu wane ci biir wa wakala mu daal di chargé bàyyeeg li nga xamante ne nii mooy biir ilallahi taala ak borom bi kon mu ngi noonu maanaam. voilà léegi insha allah xam naa dañ koy jeexal tey bii di ñëw ñu def njàngat yi kese insha allahu taala mën a jàll ci yeneen xadiis yi mu ne qaala doomu Seydina Kaab bi nekk di Abdallah mu qaala wax na Kaab sama baay di Kaab ibn Maalik nee na kunnaa ñu nekkoon nan xullifnaa ayyuha salaasa an amri ulaa'ika allaziina qabila minhum rasuulullah mu ne nekkoon nañ ñoo xam ne xullifnaa ayyuha salaasa ñun ñett ñii dañ ñoon tegani woon ne borom bi daf ñoo dindi ñu sori. soril ñu an amri ulaika ci ña nga xam ne gaa yoo yële alladina qabila minhum ñoom la suñu boroom nangul ñoom la yonent ma minhum rasulullah ñoom la ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nangul xii bi nga xam ne xalafu lahu moom lañ ko waatal loolu la xullifu di waaw mooy ne boroom bi moo leen teg fee teg leen natt bi ngir setal leen ñu bañ a bokk ak mbooloo mi nga xam ne ñëw nañ fi nar seen nar yu foor te ñàkk solo ta bon muy naafiq yi quatre-vingt et quelque juróom-ñetti fukk yu teg yi ñëwoon nar ci seeni nar di waat borom bi nag daal di leen simpi ci ñoo ñële def ñu wëllis ñoo ñële mu ne ñoo ñee lay wax waaw ba nga xam ne ñoom ñoo loolu la boo tax mu naan xullifu fa bayaahum bañ waatee naafiq yu bon yoo yële xiina xalafu law bañ waatale yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa bayaahum mu jaayantee ñoom wastafara lahum mu ñaanal leen jéggal wa arjaa mu bàyyee yoor sori bàyyi mu dem ah yéexe rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amrana suñu mbir ñun ñett ñi nga xam ne moom dañoo génn ci mbooloo mële hatta ba ni nga xam ne qada allahu fiihi ci la borom bi tabaraka wa taala bi attee ci suñu mbir bi daalika ci loolee qaala allahu taala moo tax borom bi ne mu ne qaala wax na allahu borom bi nga xam ne taala moo kawete yéegul moo tax mu ne wa ala salasati alladina xulifu waaye nangul na tuub te indiwaat na ñetti ñi nga xamante ne nii xulifu voilà léegi nag sëy naa kàmbali leeral baat bii bala ñu ngi koy jaawalee jàpp ne mooy ñi demul woon Tabuk lay wax déedéet mooy seen ñàkka dem Tabuk mu ne walaysa alladi zukira nekkul li nga xam ne moom lañ tudd fii mimma xullif naa taxallufana an al fii nga xam ne loolu lañ tudd fii tekkiwul li nga xam ne moom la ñàkk a dem ci xare bi wa innama waaye li am ba des huwa taxliifuhu borom bi mooy ah xëcc gum ñu xëcc tege nañu ne ñu wute iyaanaa ñun ñett ñoo ñële wa irja'uhu mooy li ñu tege ni suñu mbir fee waaye négandi suñuy mbir tegani ko nee waaw bàyyee ko ne amranaa suñu mbir am man xalafa lahu génne ko ci ñu ñu bañ a bokk mbir ak ñi nga xam ne ñoo doon waatal yonent bi alayhi salaatu salaam wa'tazara ilayhi doon ko ay ngànt fa qabila minhu suñu borom nag daal bi yonent bi alayhi salaatu nangulu koo kële ku nekk ci quatre-vingts mu nangul ko le fait ñun boolewuñu ci ñoom xëcc ñu ci ñoom loolu lay wax fii yal imaamul an-Nawawi rahimahullah mu ne muttafaqun alayhi mu ne hadis bii muttafaqun alayhi mooy hadis bii nii al imaam al Bukhari ak al imaam. Muslim ibn al-Hajjaj ñoo bokk daal di koy solo am na loo xam ne dañ ko doon fàtte wax mooy xadis bu ñu gis te imaamu Nawawi nar koo indiwaat ñu ne bii nii gis nañ ko mais imaamu Nawawi dina ko indiwaat te bu boobaa buñ ko indiwaatee nag voilà loolu mooy buy ñëwaat du ñu ci ah du ñu ci du ñu ci yàgg tamit waaw mooy duñ ci yàgg dañ koy wax du gën a gaaw waaw xadis bii nii. mooy imaamu Nawawi rahimahullah andi na ko bii léegi dina ko indiwaat waaw léegi après dinaa recenser yi nga xam ne yu jot a jàll comme que soreeguñu bu ko defee ñu bokk liñ yoo xam dañ koy waale ci njàng bi nga xam ne hadis bu romb ñu eh, bu dee de imaamu Nawawi bu ñu waxul dara rek mooy du ko indiwaat waaye bu dee day ñëwaat dinañ ne bii nii dina ñëwaat ci biir téere bi ah insha allah te bii nii bokk na ci ca hadis mille loolu cent nga ak seeguñ ci ñun ñu ci 21 hadis. hadith numéro vingt et un hein te hadith mille cinq cent trente dina fa indiwaat hadith bi waaw ci téere bi kon al imam an-Nawawi mu ne ginnaaw bi mu ne muttafaqun alayhi kon imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi imaam dëppoo nañ ci solo mu ne wa fii riwaayatin am na ci benn riwaaya foofu da ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja fii ghazwati Tabuk yawm al-xamiis wa kaana yuhibbu an yaxruja yawm al-xamiis waaw mu ne am na ci benn riwaay te boobu ci sax imaamul Buxaari la ne rahimahullah mu ne anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu salaam xaraja dafa génn fii ghazwati Tabuk keroog bi muy dem ci xare bi ngir dem xare Tabuk yawmal xamis bésub alxames la woon ba bésub jeudi mu ne wa kaanate nekkoon na yuhibbu soppoon na lool moom nekkoon na ku sopp yonent bi alayhi salaatu salaam ay yaxruja yawmal xamis bu doon dem tukkee yu bari da doon sopp mu tombeeg bésub waaw bësub jeudi mu ne wa fii riwaaya nekk na ci beneen version beneenu nettali ci hadis bi wa kaana te nekkoon na moom yonente bi alayhi salaam laa yaqdamu min safarin illa naharan fi duha doonu woon dëgmal ñëw ci li nga xamante ne nii mooy jóge ci li nga xam ne mooy ab tukki lu dul lay nekk mooy yoor yoor waaw mooy yoor yoor la doon ñëw daal di aksi fi nga xamante ne nii mooy ci biir dëkk bi léegi mu ne fay daa xadima bu dëgg ma lee ba agsi nag bada abil masjid yi da doon njëkke fi nga xamante ne nii mooy ci jàkka ji waaw jàkkaam ji lay njëkk a ñëw waaw moom yonent bi alayhi salaatu salaam fa salla fiihi rak'atayn mu julli ko ñaari rakk summa jalasa bu ko defee nag ba julli ñaari rakk après day toog waaw summa jalasa fiihi mu toog fa nga xamante ne nii mooy fa nga xam ne fa la jullee woon kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy eh, hadis bi fii la yem kon insha allahu taala eh, fii la ñuy yem eh, lii muy wax nii nag ci Sahih Imaamul Buxaari la ne voilà voilà fa ajma'tu sidqi Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam duhan wa kaana kullamaa qallama yaqdamu min safarin safarahu illa duhan wa kana yabda'u bil masjid fa yara fa yarka'u rak'atayn voilà kon loolu boo demee ci suratu baraa baabu euh, wa ala thalathati alladhina khulifu ci taf ci taf kitaabu tafsir bu sahih imam al-Bukhari li ma fekk li ma riwaaya bi al imam